wa ida sami'u lahwa a'radu wa ida sami'u lahwa a'radu anhu wa qaalu lana a'maaluna wa lakum a'maalukum salaamun alaykum laa nabtaghil jaahiliin ci laaya juróom fukk bi ak juróom mu ne woo gisoon nañ ko fi la ñu yemoon dañ newoon nañ ko jëlaat mu ngi wax ci yéefe mooy ñooñu nga xamante ne nii mooy prêtre yoo yële comme ni al imaamu Ibnu Isxaaq rahmatullahi alayhima nettali ci siira bi ne ay pereetar lañ yoo xam ne yu jóge si Abisini di Éthiopie ñëwoon gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofale ca Makka ca côté Kaaba ga mu wax ak ñoom ba pare nag loolu lay nettali nii muy wax ak ñoom ñoom ñu ne ko ñun gëm nañu lii te gëmoon nañ sax lu jiitu woon loolu nekkoon nañ ñu wommatu gëm nañ alxuraan yi ngay woote léegi nag waa Quraysh dañ leen doon wax jox ju ñaaw après moo tax mu ne wa idaa sami'u laghwa bu ñu doggee waxi kesaw kesaw yaa mbuusóor ya aradu anhu dañu koy dummóoyu wa ñu wax ña koy wax la ñun la ñeel ñeel nañu amaaluna suñuy jëf walakum te ñeel na leen amaalukum seeni jëf kon nag salaamun aleykum yal na jàmm nekk ci yéen laa yi ñu nekkuñu di sàkkuwal jaahiliina wa ñi nga xam ni xamuñu de ñu nekkuñu fi di weranteeg yéen ak dugg ci ay xuloo yu jeex lii xam nga lan la parce que imam ibn Ishaq nettali boobu rahmatullah alayhima nee na Abu Jahlin keroog bi nga xam ne ci la po mbooloo moomu ci chrétien nag kii mooy yi waxe lool yonente bi alayhi salaatu salaam mu gis leen ñuy jooy ba pare mu dégg li ñu wax ne ñoom gëm nañu lii muy woote léegi nag biñ jógee war a dem nag ñuy dem Abu Jahlin daal di leen dab nag ne leen yéen masumaa gis ab délégation bu gën a ràngate ku ni yéen yéen ñàkk bopp masumaa gis délégation bu gën a ahma bu gën a ñàkk bopp ko yéen yéen daal da ngeen a ñëw kii wax rek ngeen gëm ko gaa yi ne ko nag ah lanaa amaluna de walakum amalukum salaamun aleykum la nabtaghil jaahiliin prêtre ya ne Abu Jahlin ya ne ko yow eh lanaa amaalu naa ñun suñuy ñun suñu mbir suñuy jëf pour ñun la quoi walakum yéen waa Quraysh yow ak ñoom yéen. amaalukum yéen a moom seen i jëf quoi toppatoo leen seen i mbir laa nab salaamun aleykum yal na jàmm nekk ci yéen ñun ci toowu xuloo la Abu Jahl ñëwee naan leen xoola ñoo xam ne a leen di door a gis ñëw di leen agresser verbalement noonu naan leen yéen a gën a ràngate ko waaw léegi ñu ne leen laa nabtaxil jaahiliin quoi yow Abu Jahl ñun sàkkuwuñ nekkuñ fi di sàkkooy xuloo ak ñi nga xam ne xamuñu comme que xamu ngeen ñun liñ doon wax loolu gëmu ngeen ko toog leen salaamun aleykum lii laa la doon wax ne mooy <laughs> li ma doon wax jotaay bi weesu rek gaay dañ lay dugg ci yoo xamante ne nii ñoom kay bu mbir mi dee ba lee ba dem mais nañ nekk ci liñ nekk yow nga ne ci li nga ne ndax ëllëg kan la borom bi di jaawale gu ay kii wu jëfam déedéet loolu amul ñu borom nag kon affaire baa ngi noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la kon nag <clears throat> affaire baa ngi nii lii daal moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ak ñoom imaam ibn Isaaq walla bala ma ko fàtte rahmatullah alayhim ci nettali bii nag ba mu ko waxee ba pare la waaye am na ay chrétien lañ woon yu yuqaalu nee nañu que ne ah ñii nii du ñu nekkoon woon ay prêtre yu jóge woon ci eh, Éthiopie de waaye yu jóge woon Najran la voilà loolu la doon wax moo tax loolu lu ama am solo la ndax al imaam al hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi bi mu koy tudd ci Fathul Bari moom dafa def def le dana abu eh, eh, imaam ibn Ishaq dane ñooñu ay chrétiens la ñu jóge woon Najran te imaam ibn Ishaq li mu wax dane dafa leer que ne mbir mi ñoom Éthiopie lañ jóge woon waaye ba mu paree ba may jeexal nettali bi la ne waaye nee nañu am na ñu ne ay chrétien lañ yoon yoo xam ne jógewuñu woon Éthiopie waaye Najran lañu jóge woon wallahu ta'ala alam suñu boroom ne innaka la tahdi man ahbabt aay bii lañu war a jël tey mu ne innaka dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahdi doo gindi man ahbabta ku la sopp walakin allah waaye li am ba des mooy borom bi wa taala yahdi moom mooy gindi ci lislaam bii bam nangu ko topp ko man yashaa'u ko soob wa huwa moom a'lamu mooy ki gën xam moo xam bil muhtadiina ñi nga xam ne ñooy ñi gindeeku laaya bii borom mufassiruuna yi ak ñi nga xamante ne nii al imaamu al ak al Muslim ibnu al Hajjaaj rahmatullahi alayhima dañoo ko noonu seen sëriñ al imaamu Ahmad na ko ak al imaamu abu abu abu abdirahman annasai rahmatullahi alayhim mu jaar ci xadis boo xam ne sangu taabiina yi di seydina sa'id ibn al-musayyib ibn Hasan moo ko jëlee ci baayam moom mu ne keroog laaya bii mu ngi wàcc keroog bi nga xam ne ci la Abu Taalib nga xam ne moom moo doon gaar moo doon moo doon aar yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la ca Makka ci lor waa Makka yi te moom la gamu ko woon waaye nag kom que moom la ko baayam bàyyee loon te Abu Taalib frère la ci Seydina Abdallah ki nga xam ne mooy Abdallah mi nga xam ne moo jur yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag ba muy génn àddina yu Abu Taalib dafa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dugg fekk fa ba mu ñëwee néegam fekk fa abu jahl na ngi toog ci wetu abu taalib ak abdallah ibn abi umayya ibn al mughira kii nii abdallah ibn abi umayya bi frère la woon ci yaay ummu salama di soxnaay yonent bi alayhi salatu wassalaam ibnul mughira nekk ki nga xamante ne nii doomu zaadu rakb moom lañ doon woowe noonu le muy abdallah ibn abi mughira ibn abi eh, eh, ibn abi umayya voilà ibn abi umayya gisoon nañ ko fan yële bi ñuy tudd soxnaay yonent bi alayhi salatu moom mii nag mu na tuub moom la yonent bi alayhi salatu wassalaam fekk abu jahl ñu nekk nekk ca côté Abu Taalib ca néegam yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ne Abu Taalib léegi mu génn àddina mu naan ko yee yow sama ma sama bayteex waxal laa ilaha illa allah benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi tabaaraka wa taala kalimatan benn kàddu kese boo xam ne moom laa lay seedale ëllëg fa sa boroom fa sama borom bu ko defee noonu laa lay rammoo léegi abu jahl nag abdallah ibn abi umayya ne ko yaa aba taalib hé yow abu taalib atarghabu an millati abdil muttalib yi ndax danga fii da ngay xemmem leneen lu dul yoon wi fi sa maam ne woon di abdul muttalib sa baay a yoon wi ñu fi ne woon nga nar a bàyyi xam nga lii mooy da da da day lëkkaloog li ñu jóge sànq ne gaay bu ñëwee di leen wax naan leen wayow lan moo tax óol naan naan leen gaa yi di leen wax waxi kesew kesew wa iza sami'u laghwa aradu ñi nga xam ne ñoo gëm moom dañu leen di du mooyu bu leen gaa yi naan yéen a yéen bon yéen daal yéen a fi bàyyi li fi seen bàyyi newoon ak yooyu yéen yéen a yées Abu Taalib loolu la ko gaa yi doon wax Abu Jahl ak Abdallah ibn Abu Umayya naan ko yow ndax da ngay li nga xam ne mooy yoonu Abdul Muttalib mi mu nekkoon li ko ñépp xame woon nga bàyyi ko fi di topp leneen <laughs> Abu Lahab Abu Taalib Abu Taalib Abdil Muttalib léegi dañu di ko wax loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko di ko gaaral rek naan ko waxal laa ilaha illa allah abu wa gaa yi naan ko gaa yi topp ko rek naan ko ñoom abu lahab abu jahlin ak abdallah ibn abu umayya abdallah ibn abu umayya moom après tout kero bi bi yonent ma lay saa saam di waaji ubbi màkka ci la moom abdallah ibn abu umayya waaye temps yi yéeféer la woon moom abu lahab moom abu mu bon mi ñoo fa newoon topp naan Abu Taalib ndax danga fi fiy bàyyi diine sa baay ji le Abdul Muttalib Shaykhu Quraysh nga bàyyi ko fi topp ko di ko wax di ko wax ba ni nga xamante ne nii loolu la mujjee wax loolu la mujjee wax moom Abu Taalib mu bañ a wax ne laa ilaha illa allah ji ko borom bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ne ah wat naa ci yàlla ne kon de comme bi mu génnee àddina dinaa la ñaanal njéggal fekk sama borom daal du ma koy tere après suñu borom ci la wàcce ma kaana lin nabi nekkul mooy saar boobu lu aaya yooyu nekk ci li nga xamante ne nii suuratu tawba waaye loolu am na wax buñ agsee ci suuratu tawba dinañ gina a leeral côté laaya bii que nekkul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi nga xam ne ñoo gëm an yastaghfiru lil mushrikiin ñuy ñaanal njéggal ñi nga xamante ne ay way bokkaale lañ walaw kaanu même bu dee ne dañoo nekk wulil lu qurba ñoo xam ne ay jegeñaa ay way jegeñaa lañ la de min baa di ginnaaw ba nga xam ne maa tabayyana lahum bim leen leeralee annahum kana ñoom ñële biñ deenee nekk ay mushrikuuna moom ay bokkaalekat annahum ñoom ashaabul jahiim ñooy waa safaraaw jahiim du way fay way tàkk ta du fay wa anzala allahu mu nee na borom bi wàcce fii abi taalib mooy mu wàcce ci abu taalib fa qaala mu ne li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lan la suñu boroom wàcce mu ne ko innaka la tahdi man ahbabt innaka dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahdi du yow yaay dugal gindeeku gi du yaay def li nit di nangoo li ngay woote yow du yaa koy def man ahbabta ku la soob de walakin allaha waaye li am ba des mooy boroom bi tabaraka wa taala yahdi mooy gindi man yashaa'u ku ko soob wa huwa moom a'lamu mooy ki xam bil muhtadiina gindeekoo kon lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi lii wàccee nag ci la bàyyi di ko ñaanalati njéggal moom la boroom bi di wax nii kon mu ne waqaalu mu ne déggal yéeferu Makka yi li nga xam ne moom lañ leen di wax ñu naan waqaalu bu leen yonent bi alayhi salaatu salaam di woo ñu xam ne kat lii mu leen di woo bon dëgg la waa léegi nan lañuy ngir rek ut ay lay yoo xam ne teguwul ci dara ngir daal wax xaw koo delloo delloo gu rafet moo la ñuy wax naan bu ñu toppee lii nii mooy sa lii nga ne ak njub la alquran gii maaka di lislaam bii waaye bu ñu ko toppee ànd ak yow ñun li ñuy ragal mooy nu taxattaf min ardina mooy arab yi daal di dal suñu kaw daal di xare ñun ndax bu boobaa ñun waa Quraysh ñun waa Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takriman kese ñoo lay gëm bu ko defee nag arab yépp ñuy mere bu boobaa ñu daal di ñuy këf daal di dal suñu kaw fu nekk nag min kulli jaanib ci wàllu wu ne ñuy dal suñu kaw suñu borom ne moo ñoom nan lañ mën a waxe lii awalam numakkin lahum ndax ñun ndax du nekkul ne man borom bi maa leen jàppandal ñoo leen jàppandal xaraman foo xamante ne muy sanctuaire bii nekk foo xam ne borom bi néeg bii maa ko armal aminan boo xam ne dafa am kóolute maa ko maa ko def sécuriser ko mu am kóolute nga xam ne arab yi li ko wër yépp mooy comme la waxoon keroog yu taxattafu naasu min hawli mooy ñoom li ñu ne ñoom noonu la bu ñu gëmee dañuy ragal ñu def leen ko borom bi neen déedéet yéen ma defal leen xaram boo xam ne foo xam ne ñépp da faa am jàmm en li leen wër nag ci réewum arab yi ñu fa fay songante di xeex seen biir di jàpp ñi ay jaam di rey ñii te loolu kenn du ko def fii Makka ndax wu ndax li nga xam ne weg gu rëy gi nga xam ne loolu la leen arab yi wega woon te loolu borom bi moo leen ko defaral kon suñu boroom ne moo ñii seen la yi caaxaan yi mooy lan awalam nu la lahum ndax man jàppandu ma leen leen jàppandu ñu leen leen xaraman nekk foo xam ne muy sanctuaire caagab kaaba gii nga xam ne maa ko wormaal aminan mu nekk foo xam ne fu wóor la yujba ilayhi ba pare ma defal leen ñu fiy bijj di ko fi indi samaraatu kulli